gisoon nañ ci jataa bi weesu ndénkaane yi nga xam ne yu am solo yim jox seydina Muaaz ittaqillaha xaytuma kunt mu ne ko dolli ma ko dolli ma zidni ya rasuulallah salawaatullaahi wa salaamuhu mu ne wa atba'i wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha mu ne ko zidni ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa xaaliqin naasa bi xuluqin hasan mu ne ko ittaqillaha haythuma kunt ragalal yàlla foo mën a ne mu ne ko dolli ma mu ne ko wa atmai sayyi'ata alxasanata tamxuhaa foo defe lu ñaaw gaawal nga def lu baax foo fële ndax loolu da koy effacer waaye loolu mooy foo gis fu ñaaw lenn def fa lu baax même bu dee du yaa ko fa def waaw ngir mu effacer jeexital lu ñaaw loolu nga fekk ca bërëb ba waaw bul ne way ñii seen bi bii sawaay seen salle de conference bi nga xamante ne nii fi lañuy ñuy mballaxe ak a tëggi concert kon ñun waruñu fee mën a conférencer ah nañ ut beneen salle déedéet wa atbi'i sayyi'atal xasanata tamxuha foofu la lu ñaaw lañ fa doon def dem leen ngeen waxtaane fa waxu yàlla waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ngeen fa ñëwee mu effacé la fa newoon même bu dee après naan non buñ fa jógee dañuy ñëwaat waaye yow defal <laughs> même nit ki nga xam ne day def lu ñaaw yonent bi aleyhi salaatu ne ko def fa rafet ginnaaw gi ngir mu effacé ko est-ce que kooku dafa assuré na du delluwaat ci bàkkaar bi est-ce que dañ naan ko bon yow mii la tentation est trop forte boo fi jéggaloo it dara xasana googu nga fi nar a def ay istighfar ak ay jéggaloo ak gi bàyyi mbir ma wala defaat fa lu baax loolu boo ko defee du tee nga duggaat ci est-ce que dañ naan waa ji kon nag bon finalement comme que noonu la na nar demee daal kon bon attendez kon continuer ci li nga newoon dañ naan mukk déedéet wa atbi'il xasanata asayyatal xasanata tamxuha mu na ko yokk mu na ko wa xaaliqin naasa bi xuluqin xasan te nag del ànd ak nit ñi di doxale nit ñi ci jikko yu rafet yi <coughs> waaw ñu waroon a continuer keroog yi yonent wax Seydina Muaaz muy xadis boo xam ne al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu raxmatullaahi aleyhi daal dina koy solo ak al imaamu at-Tirmidiyu al imaam Abu Daawud mu ngi ko solo ci sunan bi ci kitaabul aqdiya baabu ijtihaadi ra'yi fil qada bunt bi nga xam ne ci la def li jëm ci wàllu àtte yi ah chapitre wala sous-chapitre def effort d'interprétation wala yulli sa dayog coono ngir bi juge biy def ngir mën a trancher yenn litige yi nga xam ne gisul àtte bi bu leer ci alquran te gisu ko ci sunnaal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kanta al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi aleyhi mu ngi ko indi moom ahkaam yi jëm ci àtte baabu maa jaa fi l qaadi kayfa yaqdi bunt bi nga xam ne mooy wax ci juge bi ana naka lay àttee waaye am na ñeneen ñu ko soloo muy xadiis boo xamante ne nii nag nañu ko gis ba pare après ñu ñëw ci wax yi am ci est-ce que wér naam wéru ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu buñ jëlee riwaaya al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu mu ne xaddatanaa Hafs ibn Umar an Shu'bata an Abi Awn an al-Haaris ibn Amr ibn axi al-Mughiira ibn Shu'ba an unaasin min ahli Hims min asxaabi Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala an iljamii mu ne xaddatanaa alimaam abu daawud suleymaan ibn ibn al ash'ath ibn ash'ath as-sijistaaniyu mu ne mu ne xaddatanaa mu ne xaddatanaa nettali nañu xafs ibn umar Hafs di doomi Umar an Shu'ba mu jële ci Shu'ba an Abi Awn al imaam Shu'ba jële ci Abu Awn an al-Haaris ibn Amr Abu Awn jële ci al-Haaris ibn Amr di nekk mu ne ibn axi al-Mughira ibn Shu'ba di doomi frère u Seydina al-Mughira ibn Shu'ba an unaasin min ahli Hims mu jële ci ay nit mooy al-Haaris ibn Amr mu jële ci ay nit yoo xam ne ci waa Hims lañ bokk min asxaabi Mu'aaz bokk ci ñi nga xam ne ñooy àndandoo ya ña xam ne àndandoo bu Seydina Mu'aaz lañoon ibnu Jabal anna rasuulallah gis nga càll bi nga ne ma e an unaasin mais ñooñ xamuñu leen ma ne la dinañ ñëw ci taxriij bi insha allah dinañ ci ñëw Ah, moo tax moo gën a tax sax ñu wax càllale bi ngir buñ ciy ñëwaat après lan la nettali bi wax mu ne anna rasulallah mu ne Seydina mooy gaa bokk ci àndoom yi mais xamuñu ñan la mu ne anna rasulallahi kene yonent bi aleyhi salatu wassalaam lamma araada an ila al qaal gaa yooyu noonu di àndandooy Seydina Muaz yi ñoo nettali kon alxaaris ibn Abdurrahman ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de ba nga xam ne ci la namm ci la bëgg yónni Seydina Muaz ibn Jabal ilal yamani yónni ko Yaman qaala dane ko kayfa taqdi ida arada laka qadaa nee na dane Seydina Muaaz kayfa taqdi ana naka ngay àttee naka ngay juger ida arada laka qadaa bu dee ne dafa am loo war a àtte bu la gaaralee ñaar ñu war a ñëw nga juger leen wala loo xam ne danga cee war a àtte joxe ci àtte jugement ana nan ngay def woo waree juger nanakan ngay juger yaa Mu'az qaala sayyidina Mu'az nee na mu ne ko aqdi bi kitaabillah mu ne ko man de li may àtte woo bu baax lu ma gaaral lu ne duma ci joxe sama xalaat de duma ne naka la ñu lu ci ñoom diw xalaat wala naka la coutume bi fii ak ak kii yi doxe déedéet li may def mooy aqdi bi kitaabillah damay àttewoo téereb yàlla bi laay xool muy alquran téereb téereb yàlla bi laay laay àttewe di alquran qaala nee na yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne ko fa in lam tajid fi kitaabillah waa Mu'aaz téeréb yàlla boobu nga ne moom ngay àtte woo bu la ab at loo war a àtte gaaralee waa fa in lam tajid fii kitaabillah boo trouvéwul àtteem bu nekkee loo xam ne buur yàlla moom gisoo ci alquran mu wax ci dara nag subhaanahu wa taala ana nooy def qaala seydna Mu'aaz ibn jabal radiyallahu anhu ne ko fa bi sunnati rasulillah kon ci sunnaay ndaw yàlla sallallahu alayhi wa lay àttee kon ci sunnaay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lay àttee yonent alayhi salaatu wassalaam ni ko qaal mu ne ko fa in lam tajid fa in lam tajid fi sunnati rasulillah ah wala fi kitaabillah nee na yonent bi alayhi ne ko waa bu dee ne Muaaz bu dee ne nag àtteeb loolu li wala li la mooy li la gaaral gisoo fenn ci sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam lu traité loolu wala lu ko wax te tamit trouvé woo ko ci téereb yàlla bi ana nooy def qaala seydna Mu'aaz ne radiyallahu anhu ajtahidu bi ra'yi wala aalu mu ne ajtahidu bi ra'yi bu boobaa nag ci lay defee laay door a defee effort liñ naan al ijtihaad ci laay déparé bu boobaa xool ci téereb yàlla bi trouvé wu ma ci àtteb loolu le xool sa sunna yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam trouvé wu ci loolu àtte boo bële bu boobaa nag selon li ma xam ci alquran ak li nga xam ne moom laa xam ci sa sunna ci loolu lay déparé ngir xool gaar-gaar bu bees bi xew nan ana lan la gën dëppoo ban àtte la gën dëppoo ci téereb yàlla bi ban àtte la gën dëppoo ci sa sunna yow yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mooy ijtihaad bu boobaa ma daal di def loolu la wala alu te duma gàttañlu duma gàttañlu ci ijtihaad gi may def dinaa ci yulli sama dayu coono te duma ci yokkat te tamit duma nekk koo xamante ne nii pares dina ma ci fekk dinaa def sama kem kattan ngir trouver li nga xam ne mooy àtte bi nga xam ne moom laa war a àtte bu boobaa nee na fa daraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama sadra fa qaal alhamdulillahi alladi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah salawatullahi wa salaamuhu alayhi neena bi mu waxee lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di dóor dënn Seydina Muaaz waaw daal di dóor dënnam dóor dënn Seydina Muaaz ne alhamdulillah maa ngi sant man salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi maa ngi sant suñu boroom mi nga xamante ne ni maa ngi sant boroom bi nga xamante ne ni moo dëppale moo dëppale ndaw ndaw yàlla li ci li nga xam ne mooy gërëmloo ndawu yàlla li sallallahu alayhi mooy mu conforté ko ne ko mbir mi kon noonu la waaw en tant que juge en tant que qadi waaye en tant que mufti kuy ubbee juge nag moo gën a fort mufti waaw en tant que mufti walla koo xam ne mooy mufti mooy ki ñuy laaj ci ay masala rek waaw masala sàngam ñu koy woo di ko laaj ana lan la ci sharia wax kook nag léeg-léeg mu nekk mufti boo xam ne ci mazhab rek lay ubbee benn mazhab comme mufti diyaarul maliki ya comme li ñuy wax noon ne kii mooy mufti boo xam ne moom mufti maliki la mooy daal mazhabu imam malik moom masala yi bu ngeen ko ci laajee moom mën na leen cee tontu waaye boo ko génne woon yóbbu ko ci ahnaaf yi bu boobaa du man a nekk masala yow danga naan ko nan la ci ahnaaf yi wax xanafiye yi wala xam xambali yi wala shafi'i yi loolu du ko man nga gisit koo xam ne moom ci ngiiru imam ash yi kese lay ubbee waaye am na mufti yoo xam ne nag ñoom man nañoo ubbee ci lépp mooy ci euh, ñeenti mazhab yooyu yi nga xam ne ñoo gën a siiw ak yeneen euh, loolu mooy mufti wala ñu lay laaj ay laaj rek waaw loo xam ne nag après nag bu boobaa mooy xam nga leer na ne du le temps laaj yi lay laaj daa fekk muy laaj yoo xam ne c'est déjà près yoo xam ne alxuraan euh, tontu woon na ci wala àddu woon na ci ci lu leer sunna yi àddu na ci ci lu leer ndax mbir yi ma farratna fil kitaabi min shay àtte lépp mu ngi ci alxuraan léegi nag daj ko ci alquran moo simplul ci ñépp moom la ñépp jotewul moo tax kenn du ne àtte bi newul ci alquran dañ naan la yow selon sa possibilité trouvé woo ko moo tax yonent ma lay saab saab ne ko waaw fa in lam tajid voilà fa in lam tajid fi kitaabillah mais bu dee ne trouvé woo ko ah ci téere bi yàlla bi nag fa in lam tajid mooy boo ko trouvé wul waaye mbir maa nga ca biir waaw mbir maa ngi ca biir xam nga fi mu ne ku ñu fi woon eh, eh, ku ñu yow génneel ci alquran waxtuy juróomi julli yi mu ngi ci alquran bari na ñoo xam ne boo leen ko waxee dañ naan la mukk loolu amu fi alquran foo xam ne sawaay day wax day wax ci heure tisbaar julli tisbaar tàkkusaan timis gee fajar nga ne ko waaw yooyu yépp a ngi ci alquran danaan la amul ñu bari dañ naan la loolu amul te pourtant mu ngi ci alquran loolu la ko Mawlana Ibn Abbas génnee ci alquran ah te mu ngi ci muy aaya yoo xam da koy jàng mais doo soupçonné sax lii lool lay wax ah xoolal la ñuy nettali Seydina Ali dañ koy nettali ci Sey mook Seydina Ousmane am na ñu koy nettali ci Mawlaana Ibn Abbaas ni nga xam ne noonu la defe pëne ku ku koo xam ne dafa ëmb dafa teela mooy ndaw soo xamante ni dafa ëmb hein ni mu defee entre différence entre salaasiina shahran bële alquran di wax ak wa fisa wa wa wa mooy ci ñaari weer lay la la yaay di di di di di di di non mooy bi mu naan euh, matal leen ah hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ar-radaa wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ar-radaa xoola hawlayni kaamilayni yooyu ni mu ko génnee ak fële ba ci ne ndaw sii du ku ñu war a dóor parce que ëmbam bi c'est possible waaw nit mën naa ëmba nit six mois génne ko foofu te loo xam ne boo ko waxoon nit ñi danaa loolool newul ci alquran moo tax loolu loolu mooy dañ naan yow trouvé woo ko waaw mooy kon liñ doon wax sànq mooy du du laaj yépp daa fekk alquran tontu ci ah boo ma ñëwee laaj ma ne ma mais shirk billah moom bokkaale polythéiste ne lii asso loolu moom baax naam baaxul dama naan la lool moom xaram bi kitaabillahi azza wa jalla wala tushrik billahi inna shirka kaana inna shirka la zulmun azim waaw loolu alquran wax na ko mu leer tontu bi leer na waaw yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ba muy tudd muubiqaat yi bi mu ci njëkk mooy ashirk billah kon loolu leer na am na yoo xam ne du alxuraan bi koy trouver mais yonent mi alayhi salaam ci sunnaam ngay fekk mu àtte ci lii waaw moom ngay trouver ci sunnaam mu ne àtte bi lii la am yoo xam ne nag yow boo xoolee prime abord doo ko gis ci alxuraan doo ko gis ci sunna xam nga fii mi nii ku ma ne woon way kaay non kii nu mu tudd don d'organe don d'organe dagan naam daganut ah wala maye sang jël sa sang di ko maye baax naam daganut dagan naam daganut greffe peau wala greffe ay cœur walla yu mel noonu euh, euh, euh, jële ko ci diw defal ko diw walla jële ci diw ab ab ma lan defal ko diw loolu xam nga boo ubbee alquran nii di liir di gis fuñ ne greffe <laughs> wala ci sunna lool doo gis léegi bu boobaa àtte bi nu muy demee est ce que dañ naan ah loolu jànguñu ko won ca daara ja de bourse bourse dagan naam daganul nga ah loolu jànguñu ko woon ci ci daara fu ñu bind bursa ci téere yi gisuma ko fi woon waaw yow daal lu ñu wax nga ne prime d'intéressement intérêt gi ci yooyu noonu moom nu muy demee ci waajuy joxe zakat nga ne waaye yow loolu jànguma ko woon ca daara ja de ah. kon de yow yi ngay neenal sa waay yow kañ ngay jariñ nit ñi ci sa xam-xam bu dee am nga ko <laughs> hein ñu ne la bon léegi mooy yu mel noonu yu mel noonu est-ce que loolu loolu mooy juge bi wala mufti mufti bi wala kiy ubbee kooku foofu la affaire Seydina Muaz bii di taxawee radiyallahu anhu kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dóor dënnam ne alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah mu dóor dënnam ne alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla mi nga xam ne moo dëppaale ndaw ndaw yàlla li ci li nga xam ne moom la mooy gërëmloo yonent ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi bala ñoo dugg ci commentaire ak ak wax ak yooyoog nu muy demee mooy léegi ak côté bii nii euh, ci lan lay wax nii ak euh, yi nga xam ne mën nañ ko ci jëlee mooy taxriiju affaire bi parce que an unaasin nga wax de dañ naan la waaw loolu hein euh, xadiis bii nii ku mel ni dafa am ay wax dafa am ay wuute xadiis bi dafa am ay wuute parce que dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne xadiis bi wérul waaw dañu ne xadiis bi wérul ku mel ni al imaam at-Tirmidhi xam nga wax nañ la soloo na ko al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi bi mu ko soloowee dane hada xadiisun laa nacrifuhu illa min hada alwajh wa laysa isnaaduhu cindi bi muttasil alimaam altirmidiyu rahmatullahi alayhi mu ne lii de xadiis la boo xam ne xamewuñ ko lu dul ci wàll wi ah yaa al yaa al imaam naam mu ne waaw xadiis bii daal xame wuñu ko ci lu dul ci wàll wi waaw ñu ne ko waa léegi càllale bi moom loo ci wax càllale bi côté càllale bi loo ci wax hein mu ne wa laysa isnaaduhu indi bi muttasil mu ne te càllaleen fi man imaam at-Tirmidhi da mooy jokkaloowul loolu mooy la mooy xadiis bi dafa da'if ci moom xadiis bu jokkaloowul kay waaw parce que problème bi mooy an unaasin min ashaabi Mu'aaz ibn Jabal ñi ko soloo it fii la jaar mooy même imam Abu Daawud as-Sijistaani même personne yi la jaar ci Shu'bat ibn al-Hajjaaj mu jaar ci Abu Awn ah mu jële ci al-Haaris ibn Amr an unaasin mu jële ci ay nit min ashaabi Mu'aaz ci waa àndandooy Seydina Mu'aaz yi kon waxu al imaam at-Tirmidhi mu ngi noonu moom moom leer ma nee na hada al xadis bii lépp xadis laa naarifuhu xamuñu ko illa min hada al wajhi lu ci wàllu wi wa laysa isnaaduhu indi bi muttasil te sanadam ci fi man e, jokkaloowul hein loolu te mel ni kii al imaam al Jawzaqaani ah ñiy jàng mustalahul xadiis xam nañu ko <laughs> al imaam al Jawzaqaani moom xadiis bii nii moom da koo boole ci mawduwaat yi waaw ba pare mu ne haadaa xadiisun baatilun rawaahu jamaa'atun an Shu'ba mu ne hada lii de xadiisun ab xadiis la boo xam ne baatilu neen la rawaahu soloo na ko jamaatun am booloo an Shu'ba ñu jële ko ci Shu'ba ibn al-Hajjaj ah men amirul mu'minin léegi nag ah mu am na ñoo xam ne dañ koo xaw a travesti am luñ ci ay ay ay Euh, njuumte yenn njuumte yu yoo xam ne dañ koy indi ci càllale week xadiis bi ah ci téere yu mag yi ci masaanid yu mag yi ak yu ndaw yi nee na man laaj naa ñi ma dajeel ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañ xame toxal mooy boroom xam-xamu xadiis yi trouvé wuñ ko beneen yoon wudul ci yoon wii mooy biñ la wax sànq mu jaar ci Seydina al imaamu Shu'ba ibnul Hajjaaj yi ah, mu jële ci Abu moom mu jële ci al-Haaris ibn Amr an unaasin min ashaabi ne daal li li wax noonu nag loolu la mooy gars bii kese la mu ne man lool lool daal laaj naa boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy yooyu toxal yi ahl min ahlil ilmi wa sa'altu man laqiituhu min ahli al-ilmi bin naqli anhu falam ajid lahu tariqan ghayra hadha ñi ma laaj ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu ba pare mu teg ci moom al imaam al Jawzaqaani rahmatullahi alayhi mu ne wal Haaris ibn Amr hadha majhul te beneen problème sax boo xam ne en dehors de an unasin mooy alxaaris ibn amr mi kenn xamu ko waaw wa asxaabu Muaaz min ahli Hims laa yu'rafuun te àndandoo yi mo Seydina Muaaz yi te bokk ca Hims moom lañ naan Homs léegi actualité oblige mooy fële ca Syrie bomb ya dal temps yële ñu mu ñooñu kenn daleena leen a xamul asxaabu Mu'aaz kese ñu dëkk ko xim su ñooy ñan ah mu ne wa mislu hadha al isnaadi laa yu'tamadu alayhi fii aslin min usul ash-sharia mu ne ta façon càllale bu mel nii ah deux problèmes waaw al Haaris ibn Amr hadha majhul am majhul la asxaabu Muaaz min ahli Hims laa yu'rafuun kenn xamu leen mais kon càllale bu mel nii kenn du ci sukkandikoo ci benn cosaan ci cosaanu sharia yi amul dara luñ ci kii lii manoo ci tegtaloo ci wàllu sharia waaw mu ne léegi nag moom <laughs> mu anticiper di tontu beneen côté bi ñi nga xam ne dañuy dëgëral affaire bi ñiy dëgëral xadiis bi mu ne fa in qiila inna alfuqahaa qaatiba awraduuhu fi kutubihim wa'tamadu alayhi mu ne képp ku ñu ne képp ku ne mais boroom xam-xamu fiq yi hein yu mag yi te boroom xam-xamu yu mag yi dañ ci dañ koy indi ci seen téere yi te tamit di ci sukkandikoo waaw surtout bu ñuy wax ci wàllu alqada comme ni ko bunt yi ko même borom xam-xamu xadiis yi même bu dee ne al imaam al al al tirmidhi gis nga li mu wax moom moom moom nee na hada xadiisun la na'rifu illa min hada al wajh wal isnaaduhu laysa indi bi muttasil waaw imaam al tirmidhi moom mi wax leer na imaam abu daawud gis nga fa mu kondi tamit ngir wanne eh, eh, eh, léeg-léeg di àtte woo ci xel mais xel tekkiwu ci xelum nii de qiyaas la la bëgg a wax qiyaas te dinañ ci ñëw léegi mais dañu nekk ci taxrij bi insha allah waaw léegi kon mu ne buñ ma ne képp ku ne bu dee daa am ku ne mais boroom xam-xamu fiq yi mbooleem seen hein xaatibatan indi nañ ko ci seen téere yi te dañ ciy sukkandikoo xadiis Seydina Muaaz bi léeg-léeg bu ñuy layal qiyaas bokk na ci li nga xam ne xadiis yi ñuy indi di ko laye mooy bii mu ne loolu dañ lay wax lenn rek waaw ne la hada tariquhu hada tariqa tariquhu wal xalafu xallada fii salaf dañ naan la noonoo lool moom garaawul dañ lay ton leen lay tontoo dañ naan la Eh, loolu yoon la woo xam ne yoon mooy kii bii nii di indi xadiis bii nii gis nga ñi nga xam ne ñoo ñëw après boroom xam-xam yi ñëw dañ cee copier rek ñi leen jiitu woon waaw mu ne nag fa in adharu tariqan ghayra hadha mimma yathbutu 'inda ahli an-naqli raja'na ila qawlihim wa hada mimma la yumkinuhumul batta <laughs> mu ne moom al imaam al jawzaqaani <laughs> mu ne lii nag kon loolu lañ leen di wax léegi nag ñun on n'est pas figé man al imaam al jawzaqaani yu rahmatullah alayhi je suis pas figé cramponné ci samay position contre vents et duma ci jóge déedéet du lool de mais daal xadiis bii càmbar naa ko fu laaj ko boroom xam-xamu xadiis yi ma dajeel yu mag yi mais dara ñoom ñépp benn yoon keese lañu ko trouver mu yoon bii te yoon bii dafa am problème nag léegi nag ndax eh, boroom xam-xamu fiq yàgg nañ ko indi seen téere yi dama naan la loolu gaawul loolu lenn la rek mooy ñi mujjee ñëw dañ ceerooy ñi leen jiitu woon rek te nag man figé wu ma yewuma fii ne du ma changé képp koo xam ne fa in azharu tariqan ñi koy défendre ne xadiis bi dëgër na di ci sukkandiku buñ ma indilee feeñal ma leeralal ma weneen yoon wu wuteeg yoon wii mu ñëw mooy beneen càllale bu wuteeg càllale bii ma am man ñu ci am ñun ñépp ci yen mais beneen yoon boo xam ne waa ahlul hadith mooy waa toxal ñoom dinañ d'accord nañ ci mooy ci ah d'accord na ci seen règle yi que ne lii liñ naan hadith bu wér wala bu xasan bu dee loolu de présenté nañ ma ko ci hadith bi ci beneen yoon rajaana ila qawlihim dinañ dellu ci seen wax ñoom jàppale wax jooju mu nekk suñu wax waaye nag dama leen di wax léegi lu leer man al imaam al jawzaqaani wa hadha mimma la yumkinuhumul batta loolu nag lañu manul du tout loolu moom saay jarul seet bu bari <laughs> jarul seet bu bari de ne loolu amul la yoon wi kese fi am ut nag weneen yoon wum dëgëre mooy looloo man na am waaye malgré tout ku ko fi indi rek te tamu <laughs> dugg ci kulu yi ah muy xadiis bu wér càllale bu wér di wax même chose nii ah bu boobaa ñu d'accord la ñu d'accordal la ne Seyna Muaz yonent bi alayhi salaam waxoon na ko loolu moom waxoon na ko lool yonent bi alayhi salaam kontaan dóor ci dënnam ne alhamdulillahi alladhi wafaqa rasula rasulillah lima yurdi <laughs> am na ñeneen ci boroom xam-xam yi ku mel ni al imaam al Buxaari yu raxmatullah alayhi boo demee ci awnul maabuud wax yii di ko fa fekk lii nii fa lañ ko toxale hein muy sharx sunan abi daawud mu am ñeneen ñu ne am boroom awnul maabuud mu ne wa qaala alxaafiz jamaaluddin almizzi mu ne jalaaluddin alxaafiz jamaaluddin almizzi de nee na te moom lii mu wax nii boo demee ci albidaaya wa nihaaya al imaam alxaafiz ibnu lu tax ma tudd al imaam al xaafis ibn kathir loolu moom war ngeen koo xam a ah almizi ma tudd almizi tudd al imaam al xaafis ibn kathir ah rahmatullah lan moo tax ana lan moo war a tax hein mais sëriñam la woon sëriñam la woon wala wax ji leerul mooy al imaam al xaafiz ibn kathir taalibe al imaam al mizzi la waaw leer na léegi léegi nag moo tax ma ne la euh, bu ma tuddee kii ne al mizzi mooy bu boobaa war nañoo xam lu tax mu tudd alxaafiz almizzi mu yéeme maa yéeme ma yéeme ma yéeme ma yéeme na al imaam euh, mooy wax ji après nañ ñëw ci li al imaam alxaafiz ibn kathir wax ci al wa nihaaya wax ne sëriñam loolu la wax waaw loolu la wax bu dee ne temps bi dinañu ko may sinon rek ñu bàyyi noonu te yem ta te doyloo li nga xamante ne nii moom la boroom awnul ma'bud daal daldi tudd fii waaw léegi kon nañu dikkaat ci boroom awnul ma'bud sharh sunani al imaam Abu Dawud ah mu ne te al imaam kon al al Mizzi nee na ah wa qaala al haafidu Jamaaluddin al Mizzi al Haaris ibn Amr laa yu'raf illaa bi haadha al hadiis mu ne Jamaaluddin al Mizzi nee na al haafid haafid bu rëy bi. nee na alxaaris mii nag nekk ci càllale bi nag moom ibnu amr laa yu'rafu xamuñu ko illa bi hada al xadis moom xadis bi rek lañ ko xamal waaw mooy li al imaam al jawzaqaani doon wax léegi naan waa ji majhul la ah wal xaaris ibnu amr hada majhul al imaam al mizzi it waxam loolu la la rek mooy ne kii daal ci benn xadis bi képp lañu ko xamee ah boroom awnul ma'bud mu ne rahmatullah alayhi qaala al buxaari yu laa yasixu al imaam moom laa yasixu moom xadiisam wérul wala yuraf te dañu koo xamul sax alxaaris mooy kan kook dañ koo xamul mu ne kanta al imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi dafa wax ci al mizaan mu ne tafarrada bihi abu awn muhammad ibn abdullah abdillah as-Saqafi an al-Haaris wa maa ruwiya an al-Haaris ghayra abi awn fa huwa majhuul waaw léegi al imaam al-Zahabi boroom siyaru a'laam an-nubalaa ci téere bi al mizaan te imaam al-Hafiz xajar def lisaanul mizaan parce que imaam al-Hafiz ibn Hajar ñaan am xam-xam tool bu mel ni imaam az-Zahabi <laughs> ah gis nga fi mu mujje ah ambition yi day rëy waaw al imaam az-Zahabi rahmatullahi alayhi tafarrada bihi abu awn mu ne bi bii moom abu awn moo ci wéete muy muhammad ibn abdillah la tudd muhammad di doomi abdillah as-saqafiyu ko joowoo ci wa waa saqiif an il xaaris yi mu jële ko ci alxaaris miñ la wax sànq ibn amr mu ne wamaa ruwiya lépp loo xamante ne nag soloo nañu ko ah an ilxaarisi jële ko ci alxaaris ibn amr mi geyre abi awn boo xam ne jaarul mooy lépp lu ñu soloo ci alxaaris ah lu wuteeg yoonam bii di abu awn fa huwa majhul mooy ne ab ku ñu xamul la de waaw mooy moom daal ci abu awn rek lañ xamee alxaaris mi kon loolu la wax léegi <laughs> al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi parce que boroom Awnul Ma'buud après dafa toxal waxu imaam Ibnul al Munzir yi maanaam al Munzir mu tudd li imaam al al Haafiz ibnu al al al imaam daal di wax. teñ tuddoon ko léegi ba pare mu ne wa qaala al Buxaari yu fi taarixil kabir al imaam al Buxaari wax na ci taarixul kabir al Haaris ibn Amr ibn axi al Mughira ibn Shu'ba Saqafi an asxaabi Mu'aaz an Mu'aaz ruwiya anhu rawaa anhu Abu Awn wala yasix wala ya'rifu wala yu'raf illa bi haaza mursal mu ne al imaam al Buxaari wax na ci taarixul kabir mu ne alxaaris ibnu amr di doomu frère almughira seydna almughira ibnu shuba radiyallahu anhu as-saqafi mu jële ci asxaabi muaaz àndandooy seydna muaaz yi moom ñoom ñu jële ci seydna muaaz mu ne rawaa anhu abu awn alxaaris mii di abu jële ci moom wala yasixu te lii kenn xamu ko illaa bi hada lu dul ci lii xame mu mursal lii tël mursal la mooy ci affaire bi dafa am rupture waaw ñoom nag buñ la nee mursal tekkiwul rek ab sax ab tabi'in moo tëb kese mooy mursal du lool rek loo xam ne tabi'in kese ci tëb lool déedéet moo tax ñu naan arsalahu fulaan waaw arsalahu sufyaan xadiis bi arsalahu sufyaan ibn sa'id ath-thawri te loolu mooy loolu jubluwuñ ci ne comme lañ xame mursal fëre hein waaw léegi aywa kon côté boobaa ngoog même ku mel ni al imaam Ibnul mel ni al imaam moom am na fu mu ne bon xadiis bii nii dafa njëkka ne xadiis bii nii bon am na mu indi beneen xadiis ne boo ko gën wér boo xam ne waxul tout à fait affaire bii. mais ci ala alaamul muwaqqi'in wala i'laamul muwaqqi'in an rabbil alamin ah mu ne moom al imaam ibnul qayyim mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal dinay saxal Seydina Muaaz ci ijtihaad bi nga xam ne moom lay def ci xelam bu dee trouvé wu ko ci téeréb yàlla wala sunna yonent bi alayhi salaatu salaam léegi mu ne fa hada xadithun wa in kaana min geyri almusammin fa hum asxaabu Muaaz fala yadurru dalika li annahu yadullu ala shuhrati alxadith wa anna alladi xaddasa bihi alxaaris ibn amr an jamaaca min asxaabi Muaaz laa waaxidin minhum wa hada ablagu fi shuhrati min an yakuna an waaxidin minhum law summiya kayfa wa shuhratu ashaabi Mu'aaz bil ilmi wad diini wal fadli was sidqi bil mahalli alladhi laa yuxfaa wala yu'rafu fi ashaabihi muttahamun wala kaddaab wala majruux bal ashaabuhu min afaadili al-muslimiin wa xiyaarihim laa yashukku ahlul ilmi bin-naqli fi dhaalika kayfa wa Shu'ba haamilu liwaa'i haadha al-hadiith liwaa'i haadha al-hadiith waqad qaala ba'du a'immati alxadis ida ra'ayta shu'bata fi isnaadi xadis xadisin fashdud be waaw al imaam Ibnul Qayyim léegi kon pare nañ ci côté ñi nga xam ne dañ ko dàq ne non xadis bi wérul bon lii moom saay bon al imaam mu ne non non bi Euh, malgré mu ne fa hada xadis mu ne lii de xadis la boo xam ne wa in kaana min ghayr al musam min ghayr al musammin ne dañ koo jële ci ñoo xam ne kenn tudd leen comme an unaasin min ashaabi Mu'aaz xamuñ ñooy ñan bi mooy ah waaye ñooñu fa hum ashaabu Mu'aaz fala yadurru loolu loolu noonu xam nañ ne ñooy àndandoo Seydina Muaaz yi loolu nag kon loolu lorul xadiis bi ñàkk leen a tudd mais xam nañ mbooloo lañ ñu bari ci waa euh, àndandoo Seydina Muaaz yi loolu lorul xadiis bi te mu ne daalika li annahu yadullu ala shuhratil xadiis lii lenn lay wane rek li tax tudduñ ci kenn ci ñoom ne ñoom ci ñu waay euh, àndandoo Seydina Muaaz yi loolu day wane ah xadiis bii lan lay wane day wane Euh, euh, euh, ak siiwam siiw gu xadiis bi siiw waaw day nag ah wa hada ablagu fi shuhrati min an yakuna an waxidin minhum law siiw xadiis bi bu dañ koo jële ci kenn ci ñooñu noonu ñuy wax ci àndandooy Seydina Muaaz même bu doon tuddoon nañu ko ñu ne ñu jële nañ ko ci àndandooy Seydina Muaaz moo gën a bari siiw ko ñu ne woon jële nañ ko tudd kenn ci ñoom kayfa mu ne ana lu tax lan moo luy lu lu tere loolu wa suratu ashaabi Muaaz bil ilmi wad diini wal fadli wa sidqi bil mahalli alladhi la yukhfa alors lan moo tax sama wax ji bañ a demee noonu ah te ñu xamee mooy Seydina Mu'adh radiyallahu xamewuñ ko woon ay àndandoo àndandoowam yi ñoom ñépp wóor waaw ñooñu dañoo siiw ci xam ci xam-xam ak ngëneel ak dëggu am nañ ci benn mais ci dëggu an nañ ci foo xam ne nëbbuwul kenn wala yu'rafu min as fi ashaabihi muttahamun wala kaddaab wala majruux bal asaabuhu min afaadilil muslimiina wa xiyaarihim laa yashukku ahlul ilmi bin naqli fi daalik mu ne te ay ñoñam te ay ñoñam te ay ñoñam hein te ñoñu Seydina Muaaz amul kenn koo xamante ni nii ku ñuy tuumaal la amul amul koo xam ne expliquer kat la waxkatu lu amul la te amul kenn koo xam ne ci asxaabu Mu'aaz ibn Jabal ku ñuy jam la bal li am ba des asxaabuhu min afaadilil muslimiina wax xiyaarihim mais Seydina Mu'aaz ñam doon àndal taalibe bi mais bokk nañ ci ñi gën ci jullit ñi bokk ñi nga xam ne ñooy crème jullit ñi mu ni laa yashukku ahlul ilmi bin naqli fi daalik boroom xam-xamu xadiis yi amul kenn koo xamante ne nii di nga def di nga am ay dut ay sikki sàkka am nga sikki sàkk ci wax jii ma wax que ne waa asxaabu Mu'aaz noonu lañ meloon ay àndandoowam ne loolu buñ ko tegee fii mooy xanaa ñii ñi naan xadiis bi wérul dañoo seetluwul ci ko mu jaar Seydina Shu'ba kayfa wa Shu'batu haamilu liwaa'i haadha al-hadiis mais xanaa gaa yi dañoo seetluwul ne mais euh, imam Shuba moo moo moo bi de <laughs> mais seetlu nañ affaire boobu noonu mais dama foog ne seetlu wuñ ko man imam Ibnul Qayyim <laughs> tet Shuba mu ne haddathani xam nga imam Abu Dawud da ko indi ci beneen tàllale non waxu mais mu ne mais mais affaire bi dafa dafa garaaw sax xoola beneen tàllaleen bi haddathana Musaddad musarhad men qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu yaxya kam alqattaan an shobatu an shobata mu jële ci shoba ngane ma lan qaala mu ne xaddatani nettali na ma abu awn abu awn an alxaaris ibn amr mu jële ci alxaaris ibn amr an unaas min ashaabi muaaz an muaaz ibn jabal mu jële ko Seydina Muaaz mais gis nga jàllale bi gaay ci ne an door yow xanaa alxaaris bi ngay wax mais xoolal Musaddad Yahya al-Qattan Seydina Shuba mais gars yi gars yi yéen seet leen affaire boobu imaam Ibnul Qayyim mu ne mais mais mais mais kayfa wa Shuba mais te Shuba imaam Shuba haamilu liwaa haaza al hadiis amiirul mu'miniin laa ilaaha illallaah imaam Shuba xanaa da ngeen a xamul imaam Shuba xam ngeen ko sax mais xam naa da ngeen ci bàyyiwul xel laa ilaaha moom mooy moo moo mooy yenu porte drapeau bi moo fi ne di te lan waqad qaala ba'du a'immatil xadiis te lenn kenn ci boroom xam-xamu xadiis yi nee na idaa ra'ayta Shu'bata boo gisee Shu'ba ci càllale fi isnaadi xadiis xadiis boo mëne gis ngay xool càllale yi ba gis imaam Shu'ba ci biir yow problème bi mooy seetal avant moom ña fa ne gis nga bu ñooñu dëgëree ña fa ne avant moom bu dëgëree ngi ñëw ba ci ba la ca des moom yoboo nga gëmm gëmmal te tee xam ne dëgër na waaw imam Shu'ba mi nga xam ne neewoon na man li an yaz bi an li an yazniya xayrun lii min an udallisa nee na gis nga tadlis xam nga tadlis euh, mooy di nettali loo xam ne déggoo ko ca ka nga koy nettali mais nga utiliser expression boo xam ne hein euh, day day day flou day yenu ko ne yow bon dégg nga ko mën na mën na tekki ne dégg nga ko mën na tekki ne déggoo ko comme al imam ibn Ishaq nga xam ne mudallis la même xatta xatta imam Sufyan ath-Thawri moom ci tabaqaatul mudallisiin boo demee dañ ko bokk na ci ñi féete mooy ñi nga xam ne seen tadlis rëyul noonu mais même Shuba dane tagliis ak lu man di doon man moom ma njaaloo moo ma gënal sax man may def tadlis man man Shuba waaw da doon topp sëriñam yi da doon topp sëriñam yi moo tax mu ne gis nga ay ñoom ay xataada ñii ak jaayoo yooyu jarul ngeen di kii bu ma nee an xataada sax baax na mooy ne même bu ma jëlee ci moom moom mu ne an moom mu ne an garaawul parce que man sama sëriñ yi ma xam ne yëpp dañuy def tagliis ñoom abu ishaq as-sabi'i seydina Shu'ba da leen doon topp huit xadiis bu ñu wax danaan leen est-ce que yaa ko dégg waaw bu nee waaw maa ko dégg waaw mu mu bu dee ne boo nee dégg ko mu xam ne bon kon bii baal mu daanu waaw topp na fi di wër xadiis boo xam ne abu ishaq as-sabi'i rahmatullahi alayhi moo ko nettali mu ne ko bo mu ne ko kan moo la nettali xeet mu sëriñ bi waxu ko dara mu ne ko boo ma waxul dara li ma jële ci yow yépp li ma jot a jàng ci yow yépp dama koy bàyyiwaat waaw mais mu koy tegtal fa mu ko jële mais fa mu ko jële kak ko jàngal ba ñu demee càllale bi waaja Medina la dëkk léegi nag mu ne léegi ni may def xam nga soo ma dëkkoon Irak la dëkkoon Basra mu ne xaaral ay mu jóge Irak fekk jamonoy aj la woon mu ne comme que aj gi euh, période aj la xaaral ma dem màkka xam naa dinaa fa trouver ak sëriñ bi ni ci moom la ko jële waaw mu daal di dem ci kooku ba mu demee Makka daje fa ak imaam Maalik gis ko ci aj gi mu ne ko waaw man de euh, diw laa doon laaj diw ñëw na te seen mooy Medina la dëkk sëriñ boobu est-ce que ñëw na aj si na imaam Maalik ne ko déedéet aj siwul de mu nga Medina mu jëlaat ay dàllam noonu la jaar dem na dem sëriñ boobu ne ko yow sama sëriñ diw nee na yow yaa ko nettal lii yow mais topp affaire bi ba affaire bi càllale bi da ko yóbbuwaat Irak yow ki def loolu lépp loolu xam nga ne bon imaginez rek tay tay ko lii lii moo tax boroom xam-xamu xadiis yi booy nettali yenn yi ñu doon def ci suñu nitu jamono ñi nga xam ne xamuñu xam-xam dañuy jàpp ne mais vraiment ñii ñii nii lii ñu doon def perfect la ak tamit non ban njariñ la am non ab xadiis boo xam ne boo leer na ko waa yii jarul ñun nga xam ne xadiis bi maa ngi ci sama digg salon xadiis bi ngi ci sama néeg rek tàyyi naa jóg dem ci néeg bi jàngi xadiis bi wala dem ubbi téere bi rek tàyyi naa ko xam nga ne ku tollu foofu waxuma la dara am na ñoo xam ne mooy portable bi ñu yor ah azkar yi yi ñu soxla ñu ngi ci booy dugg marché ñu ngi ci booy génn kër ñu ngi ci mokkaluñu ko te bu ñuy dem marché di dugg Auchan wala Carrefour wala di dem marché euh, Tilène wala marché Moussante wala marché Thiaroye yi gaar lieu ñu ñëw ba fo mais ubbi sa xool ana fan la xadiis boobu nekk ci adkaar yi jàng loolu rek tayyi nañ ko te téléphone bi kat ñu ngi ko war seen téléphone di surfer di di bind ay SMS. waaye tayyi nañu dugg rek application bi nga xam ne fa la ñaan ya ngir xool lool jàng ko mais mooy xam nga ñun ni mel noonu foofu mooy ñii dañuy jaaxal dañ naan mais mais mais ñoom ñoo xamoon ndax xamoon nañ ne li gën a màgg ci kaw suuf la ñuy ut muy waxu yonent bi alayhi salaam te tamit fexe mu sax que ne lii nii jóge na ci moom dëgg-dëgg yow imaam Shu'ba moomu nga xam ne Shu imaam Shu'ba moom amul mooy <laughs> moo tax li wax nii ne. kenn ci boroom xam-xamu xadiis nee gis nga imaam Shuba hein booy xooli càllale ba gis ci al imaam Shuba hein fashdud yadayka bi na dëgëral xadiis boobu gin koo téye mooy ci avant ngay agsi ci moom wir na imaam sooba nga gis ko li ci tegu yow moom boo nga gëmm téye téyeel bu dëgër te xam ne yor nga xadiis bu dëgër waaw imaamu Shu'ba ngeen mooy nekk fii te moo moo xadiis yëpp ci moom la jaar xadiis bi ah oh oh waaw alxatib al-Baghdadi rahmatullah alayhi nee na nee nañu de Ubaada ibn Nasi moom soloo na ko jëla ko ci Abdurrahman ibn Ghanm an Mu'aaz mu jëla ko ci Mu'aaz mu ne wa haaza isnaadun muttasil wa rijaaluhu ma'ruufuuna bi thiqa waaw ala anna ahlal ilmi qad naqaluhu waxtajju bihi fa waqafna bi dhalika ala sihhatihi indahum al imaam al xatiib al baghdaadi mu ne nee nañu ne Ubaada ibn Nasi soloo na ko jële ko ci Abdurrahmaan ibn Ghanm mu jële ko ci Seydina Mu'aaz mu ne te xad bu dee isnaad bi moom bu jokkaloo la te góor ñi xam nañ leen xam nañ leen ma'ruufuuna bi thiqa xam nañ leen ci dëgër ak wóor mu ne ala ahlal ilmi ci kaw tamit kene waa boroom boroom xam-xam ni qad naqaluuhu daldi ñuy toxal xadiis bi wax tajju bihi ñu daldi ci ñu ciy sukkandikoo fa waqafna bi dhalika ala sihhatihi indahum ñun nag ñu taxaw ci lii kene kon loolu day wane ni wér na fa ñoom waaw kama waqafna comme ni nga xam ne rek noonu la ñu taxawee ne wér na ala sihhati qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la wasiyata li waaris wax yonent mi alayhi salaam ne laa wasiyata li waaris waaw te même bu dee xadiis yooyu noonu parce que am na xadiis yoo xam ne euh, euh, waaye saxiixul matni day wér mooy sanad bi day am problème waaye wér na mais lii côté sanad bi sax wax nañ la ne al imaamu Shu'ba ah ibn al Hajjaaji rahmatullahi alayhi moo fa ne moo tax insha allah lii ci li ci gàttal xadiis bi mooy euh, qaabil li li li li li tahsin waaw mooy xadiis boo xam ne ak wéram moom wér na waaw ndax loolu ndax loolu ndax loolu ndax boo jëlee par benn benn nit kii euh, alxaaris ibn Awn euh, alxaaris alxaaris mi nekk ibn Amr Euh, li ci al imaamul Buxaari wax ne lii rek lañ ko xamal mais dañ naan dëgg la dëgg la moom li tax ñu naan majhul parce que moom xamuñ ci woon dara te ci xadiis bii rek lañ ko xamee mais imaam Shu'ba da doon toppatoo affaire yi ba tel sorte que bu nee diw mii mu nekk ci càllaleem mooy ne kooku ho ho ho waaw loolu daal moo tax ci gàttal insha allah mooy li nga xamante ne mooy li gën dëgër que xadiis bi euh, euh, wér na léegi wala minimum xasan euh, la waaw mooy daal lu ñuy nangu la léegi nag xadiis bi nii daa am loo xam ne moom lay wax fii mooy ijtihaad la ak qiyaas qiyaas ijtihaad loolu lay wax ah, te tamit mooy euh, am na lu ma naroon a fàtte kene al imaam euh, euh, mooy xadiis bi am na yuñ jële ci saxaaba yi comme Seydina Umar ibn al lu xaw a niroog lii waaw loo xam ne day dem dans la dans la même veine ak yooyu day gën a dëgëral lu mel nii yoo xam ne ay xadiis yoo xam ne ci Seydina Omar ibn al la yem waaye naka noonu al imaam ibn Mas'ud it jëlee nañ ko ci moom xadiis bu mel nii waaye jëlee nañ ko ci Seydina Zayd ibn Thabit ak imaam ibn Abbas al imaam al Bayhaqi solo na yii yépp ci sunanam ginnaaw bi mu defee taxriiju xadiis bi ah. moom wax yooyu nga xam ne dafa jóge ci saxaaba yooyu nga xam ne moom lii mooy di di saxal li nga xam ne mooy qiyaas mooy ijtihaad waaw te loolu moom dafa fees sax ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam directement waaw kon fii nii mooy lan xadiis bi kon est-ce que mooy ajtahidu li yi bi ra'yi wala alu ajtahidu bi ra'yi mooy damay toog naan bon je pense que j'imagine que bon il me paraît que il me semble peu que non jamais jamais loolu du loolu ah ay il me semble que il me paraît que apparemment non du loolu de mooy liñ la wax sànkal mooy liñ la wax sànk mooy qiyaas day tegu mooy loo xam ne lu bees la gisoo àtte bi réellement ci alquran ak sunna ni ngay def mooy nga fexe selon li nga xam ci alquran ak sunna nan ngay def ngir fexe génne àtte bi loolu la de waaye nekkul fenn te loolu moom moom moom saxaaba yonent mi alayhi salaatu salaam taa yonent sax dañ ko doon def waaw ah xoola saxaaba ya demoon amuñu ndox ah amuñu ndox yonent ma lay saar saar ma leen yónni de amuñu ndox ba ñu demee julli jot kii moom julli waaw keneen ki ne moom du julli parce que amuñu ndox ba ñu amee ndox ki jotoon a julli ci jotoon a julli moom ne moom ah moom de yoonam newu moom moom julli na ba pare du julliwaat ka nga xam ne moom amul woon ndox te doon xaar ndox ah mu jël ndox mi jàpp daldi julli ñu ñëw ci yonent bi saa salaatu salaam mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam te ba ñëwee waxul kenn ne eh, kenn ki dane dane kenn ki ki nga xam ne moom ba ba amee ndox dane man moom nekkuma fi di jàppaata ko julli ndax julliwaat na julliwoon naa ba pare